a'uuzu billahi min ash-shaytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqiin sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnate euh, jeexaloon nañ gisoon nañ tarjama bu seydina abdallah ibn zeyd ibn aasim radiyallahu anhu almaazini mi nettali woon keroog bokkoon ci ñu ngi ñu nettali discours bi aleyhi salaatu wassalaam defoon lamsaar yi ci Ji'irraana ah gisoon nañ ne aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw bi mu umra foofu dafa ñibbi ilal Madina comme ni nga xam ne noonu la ko waxe woon waa lamsaar atardawna an yadhaba annaasu bishaati walbaciir wa tadhabu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila rihaalikum ndax gërëmu ngeen bu ñu jógee fii di fi bàyyeekoo fii ci Ji'irraana nit ñi bu ñuy dem li ñuy yóbbu mooy la ñu ñuy yóbbaale mooy ashaati walbaciir gàtt geeg gëléem yi lañuy yóbbaale alalu àddina kantaa yéen yaa ma'shar al ansaar wa tadhabu ngeen dem yóbbaale bi rasulillahi ak ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallama ila rihaalikum ci seen kër ya ci seen dëkk ba di madinatul munawwara ala saakiniha afdalu ñu ne radina gërëm nañ li nga xam ne moom lañu yonent bi alayhi salaatu ak li nga xam ne moom lañu cërale gisoon nañ ne keroog bi mu paree ci umra ji dafa ñibbi kon ilal madina imaam alwaaqidi raxmatullah alayhi waxoon nañ ko mu ne woon fa salaka fi waadil ji'raana xatta xaraja ala serif thumma axaza fi tariiqi ila marri dhahraan thumma ilal madina yawmal jumu'a li thalathin baqiina min dhil qa'dati wala dhil léegi eh, imaam al-Waaqidi waxoon na ne ba noppee ci loolu foofale ak umra jaak lépp minal minal Ji'irraana dafa dellu ilal madinati dellu madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaati wassalaam di dellu ilal madina muy dellu ilal madina muy dellu ilal madina bésub alxames jaar batn sarif loolu yi imaam ibn Isxaaq waxoon nañ ko sauf que laata muy agsi Medina dafa am benn xew-xew boo xam ne dañu ko sute tudduñu ko woon moo tax tey ni ñu ko tuddee woon ne dañuy tàmbale insha allah ci njànget yi kon dinañ ko repousser une deuxième fois lu tax parce que dafa am xew-xew boo xam ne keroog bi mu jógee Taïf bi mu jógee Ji'irraana di ñibbi Medina daa am lu xew-xew bu mag bu xew euh, ci yoon bi euh, laata muy agsi Medina moom aleyhi salaatu wassalaam xew-xew boobu mooy lan mooy dugg ci lislaamu kilifa gu mag kilifa goo xam ne gu rëy rëy la min Saqiif bokk ci waa Saqiif da ko dab laata muy dugg Medina daldi tuub te muy koo xamante ne yàggoon nañ ko gis xamoon nañ ay jalooreem muy seydina Urwa ibn Mas'ud boo fàttali ko mooy foog naa tur bi du lu bees ci yow ndax diis nañ ko rek ci tudd nañ fi ay mbiram rek bi ñuy xam ne ci lañuy gis e, xisaaru Taif incha dinañ ñëwaat ci loolu kon seydina urwat ibn mas'ud athaqafi raxmatullahi alayhi wa radiya anhu moo doon urwatu urwatu ibn mas'ud ibn mu'attib ibn malik ibn ka'b ibn amr ibn sa'd ibn awf ibn thaqif athaqafi turam moo doon Urwa di doomu ku ñuy wax Mas'ud Mas'ud di doomi Mu'attib Mu'attib di doomi Malik Malik di doomi Ka'b Ka'b di doomi Amr Amr di doomi Sa'd Sa'd boobu di doomi Awf Awf moom di doomi Thaqif mi nga xam ne moom la ñuy woowe waa ahlu Taa'ifi muy waa ahlu Thaqif ath-Thaqafiyu moom Seydina Urwa Seydina Urwa bi yaayam ci waa Quraysh la bokkoon yaayam ci waa Quraysh la bokkoon di Subay'a di Subay'a bint Abd Shams ibn Abd Manaf Subay'a di doomi Abd Shams Abd Shams di doomi Abd Manaf loolu xamoon nañu ko waaw mooy eh, eh, waa banu abdi shams waa bani abdi shams eh, eh, seydna abu sufiyaan lan mooy ay kii wam maamam abu sufiyaan ibn harb ah ibn umayya ibn abdi shams ibn abdi manaaf ibn qusay ibn kilaab voilà mooy abdi shams ah moom moo doon maamu moo doon kii baayu kii yaayu Seydina Urwa ibn Mas'ud kon yaayam lan la lan la bokk ñoom Abu Sufyan waa Quraysh mooy kon Abu Sufyan ibn Harb Harb moomu di doomi kan Abdi di doomi Umayya Umayya di doomi Abdi Shams Abdi Shams di doomi Abdi Manaf yaayu Urwa nag Abdu Shams moo ko juróon voilà muy Subay'a bint Abdu Shams noo doon waajuru jigéenu euh, Seydina Urwa mi kon Quraysh la jóge woon daldi dem sëy fi nga xam ne mooy Taif mooy Saqif te Urwa Seydina Urwa mi mbokk al-Mughira ibn seydna al Mughira ibn Shu'ba gisoon nañ tarjama walillahi alhamdu wal minna ah ndax bàyyi al Mughira bàyyi al Mughira ibn Shu'ba seydina Urwa mii bàyyi te xam la ammu waalid al Mughira ibn Shu'ba moom nag seydina Shu'ba Nu'man Shu'ba Urwa <laughs> Mughira ibn Shu'ba Urwa ibn al-Mas'ud ath-Thaqafi xam nga kufaaru Quraysh yi bi yonent bi alayhi salaam di door a woote di door a woote dañ ne wayow bokkoon nañu tax mënuñu ko woon a gëm mooy ne non parce que quand buur yàlla du bàyyi quand ay sang yu toll ni ñu ñu am fii ci réew mi Makka Taif bàyyi leen fi di yónni koo xamante ne ab jirim la moom dafa newoon jirim ko waaw social sociale bu dee côté côté côté juddu kenn ginu koo tedd askan bal moo gën a tedd askan suñu biir waaye nag mooy ne way ma ne en daal yorul loo xamante ni moom lay drainer yorul alal ji tax te amul ndomba tànk ci suñu biir gu tax goo xam ne yàlla war na koo war a tànn way suñu biir ah loolu daal day wane ne kon moom mii daal lii muy wax nii wute na ak li am mooy buur yàlla yónnuwu ko wal iyaadu billaah ba moo taxoon ñu doon wax ñoom kuffaaru Quraysh yi waaw suñu boroom naan xool leen rek gaa yi <laughs> ñoom walammaa jaa'ahumul haqq qaalu hada sixrun wa inna bihi kaafiruun wa qaalu lawlaa nuzzila hada alqur'aanu ala rajulayni ala rajulin min alqaryatayni azim suñu boroom ne wax mais ñii ñii nii xanaa xamuñ nim demee ahum yaqsimuuna rahmata rabbik bal qasamnaa baynahum ma'iishatahum fi alxayaati addunya wa rafa'naa ba'dahum fawqa ba'din darajaat liyattaxida ba'dahum ba'dan suxriya wa rahmatu rabbika xayru mimma yajma'un waa Quraysh ne woon en plus mooy bi waxee lool suñu borom ne xoolal gaay xool ñii ñoom ñooy ñi nga xam ne bokk nañ ci façon nit ñi nga xam ne bokk nañ ñi gën yéeme wala ma jaa'ahum al-haqqu qaalu haadha sihrun ba leen dëgg gi di Seydina Muhammad mii dëgg al-haqq dikkalee indil leen moom mooy ala indil leen dëgg di alquran gi nga xam ne moo naan kaay leen ngeen jaamu borom bi subhaanahu wa wéetal ko te bàyyi di jaamu li nga xam ne moom la seen maam yi ne woon bi leen dëgg boobu dikkalee lan lañ def xaalu ñu ne hada sihrun waaye yow ma ne lii daal njibar la gisoon nañ seen wax dañ doon wax seen daje bañ daje woon ba aj ga doon jege ba leen al-Walid ibn al-Mughira alayhi min Allah ma yastahiqu waxoon ne leen daje euh, aj gee ngi jege ginuma leen koo xam aj gee ngi jege te te umpalewu ngeen li nga xam ne moom la fi suñu waaj yi ñoom suñu waaj lañ doon wax <laughs> xool xamuñ ne woon lool ñu doon wax noonu pour ñoom dañ ko doon doyadal waaye xéewal gu rëy la gu yàlla doon dindi ci seen xol yi mooy tudd di jaar ci turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu rek xéewal loolu xéewal la tudd ku baax kay lu baax la wax war waxatu ma la tudd ki nga xam ne mooy cosaanu mbaax loolu koy xéewal la buur yàlla nag xañ leen ko ba moo tax bu ñëwee ñoom ar hada rajul lañuy ñuy wax min baynina waaw di ko di di ko bañ a jaar ci tur wi ba mu leen ne léegi yéen umpalewu ngeen li nga xam ne moom la fi suñu waajee waaw ah gars yi ku ñu doyadal nii jàpp ne doo tuus léeg-léeg sax jaar saw tur dañ leen dañ koy nay alors que xamuñ ne ñoom pour ñoom mbir mi ci ñoom la mais buur yàllaa ko bëgge woon noonu pour turam wu sell wi sallallahu alayhi li mu doon jaar ci seen làmmeñ yi bariwul dañ ko doon kii wala bu cay jaar euh, teral teral gi mu laaj du ñu ko def waaw càng gi mu laaj seen yoon newu ci waaw mais buur yàlla nag bàyyi leen ñu ne fanaan ar rajul hada ar umpalewuma leen li nga xam ne moom la fi commencé di diffuser te gis nga aj gee ngi jege si al Walid ibn al Mughira aj gee ngi jege si léegi nag gis nga bu ñu bàyyee noonu ba nit ñi ñëw ku nekk fii ñëw jóge ci ci ci dëkku réewu arab yi te nag man damay ragal ak làmmiñam wu neex wii mu convaincre ci ñu bari ba ñu topp ko léegi nag kon nañu waxtaan ci ay mbiram xool bu nga gaa yi ñëwee ñu mën a am benn une seule réponse boo xam ne ku ñëw nañu mais mais mais mais mais mais Seydina Muhammad moom li muy wax nii bu ko defee ñu man koo wax tontu benn tontu boo xam ne fu mu dem lool lañ koy tontu mais buñ fi toogee buñ ñëwee laaj kii mu ne saaxee ñu dem feneen après ñu dem feneen ñu wax leen ne moom sha'ir la ñu ne leen sha'ir la mooy poète la ñu dem feneen ñu ne non non moom moom kaahin la ab gisaanekat la yoolu noonu gars yi dañuy mujj xam ne kon yéen waa Quraysh ndeke yéen dëppoowu ngeen kàddu kii li mu doon léegi nag ñu ne ñu ne kon nañu dem daldi waxtaan ci mbir mi léegi lañu ñu mujjoon dëppoo mooy li gënoon a woyof te kat al li ci gënoon a yéeme al-Walid ibn al-Mughira ci boppam gars yi proposition bu ñu ma soon a joxe mu ne hé bu leen ñu fontoo waay gënu ngeen ma sha'ir fan maa huwa bi sha'ir kii du poète man maa leen dàq way maa leen gën a xam poésie xam ngeen ne moos lii di poésie buñ nee waa ji majnuun mu ne waay majnuun dina wax lii dof dina def lii dina wax wax ju mel nii te agencé te baax loolu ñeme ngeen koo wax nit ñi saaxir ñooy eh, xam ngeen ne kii du saaxir ah du magicien ah ay wax lu ñu wax kaahin gisaane mu ne nooy xam ngeen ne kii gisaane kat du mel nii mais biñ demee nag ne ko nag o oh, nag waay waay waay abu yow nag alwalid ñun daal sawaay nag léegi ñun lii lañ am quoi seetal yow looy wax mu jekki-jekki xalaat-xalaat ne ah xanaa finalement kon ñu jor sha'ir ndax moo non kii saaxir magicien ndax moo gën a woyof moo gën a bon xaw a approprié loolu moo tax suñu borom ne ñoo waqaalu ñu ne lawlaa ñu ne wa lamma jaa'ahum alxaqu qaalu hada sixrun wa inna bihi kaafiruun bi nga xam ne ci la leen dëgg ji dikkal muy dëgg indil leen dëgg di ko jaari ci dëgg qaalu ñu ne ko waaye ñu ne lii daal du dara sixrun njabar la ça ce n'est que magie wa inna te ñun waa Quraysh sax du ñu yem foofu bihi kaafirun dañuy weddi ci dëgg ji ñu indil moom mii dëgg dañ koy weddi lum ñu fi indil ñu weddi ko ba pare ñu ne ñuy poser waaye question naan waqaalu suñu borom nee na ñu naan lawla nuzila hadha al qur'an ala rajulin min al qaryatayn azim mais ana lan moo teewoon buur yàlla kay buy yónni bu doon yónnee kay alxuraanam jii mu buur yàlla ko yónnee di moom la ñuy jàngal nii bukratan wa asila suba yeeg ngoon yi di ñoom pour ñoom dañ jàpp ne da leen ciy sonal mais lan moo teewoon alxuraan jii ñu wàcce woon ko ala rajulin ci benn góor kenn koo xam ne minal qaryatayni azim bokk ci ñaari dëkk yu rëy yi muy lan Makka Taayif ndax comme que ñoo doon dëkk yi gën a rëy ci arab yi ñu ne nag foofu lañ ko waroon a wàcc kenn bokk ci ñooñu mais xoolal bu waxuñu contradictoire mais buñ nee rajul fii nga naan we yonent ma ne saab mais rajul la ci waa Quraysh la bokk ci waa Makka kon pourquoi cette question mooy la contradiction des des kufaar loolu kese la en plus ñoom rajul fii liñ ci jublu mooy boroom daraja te ñoom li ñu jàppe daraja mooy alal waaw alal ak ay ndombay tànk ak nit ñu la topp ñoom loolu lañ jàpp loolu moo tax buñ naan rajul fii nekkul n'importe qui sinon kon dañ leen naan mais yéen yonent bi alei saatu salaam li ngeen di wax nii remplir na ko mais non ñoom boroom daraja looloo taxoon ñu naan xoolal maa li hadha ar-rasuli sawaay yamshi fil aswaq yakulu ta'ama wa yamshi fil ñoo taxoon ñu doon wax noonu mel na ñun daal ñun dañoo ñoo Seydina Muhammad moom xaw fu ñu jëm rek sallallahu alayhi moo tax li waroon a sànq jaarul ñoom jaar ci tur sax maali des fois lu bari maali hada rasul loolu nag kókkali la <laughs> mooy mooy comme que da leen di woone yàllaa ko yónni ci ñoom léegi nag ñu koy ironiser quoi ci le fait saa yi nee na rasul la quoi <laughs> saa yoo neex <laughs> saa yi nee na yàllaa ko yónni léegi nag pour ñu tooñ ko dañ naan <laughs> waaw way rasul bii moom ah rasul la rasul de bu ko yàlla yónnee mooy li mu war a am li li mu aajo woo yépp da ko war a am te mu ngi nii xool ko maa li hada rasul waaye gars yi xool leen waaye quelle ironie waaye waaye xool leen lan moo dal yonent bii kii yàllaa ko yónni mais xool leen ko day sànlan moo ko dal ba yàqulu taama muy muy lekk ñam comme ñun xam nga loolu barrière bu rëy la <laughs> bokk na ci obstacle yi <laughs> bari na ñoo xam ne mënuñoo nangul nit ak ngëneelam parce que ñoo bokkoon lycée ñoo doon demandoo ci casquette kii cantine mburu bi buñ amoon pause dem di jëndi pinton kon nag saay kii manu fee xam lu ma xam non faut pas nous nous nous larguer comme ça quoi waa ji dara yii yii ngeen naan daam xam-xam ak waaye dara fii saa yi ñoo bokkoon benn ban buñ doon toog ñoo ko bokkoon benn ban kii naan waaye ñoo bokkoon kër kii di sama frère booy bi mais booy bi suñu kanam lu juddoo jàngul lu fi kenn jàngul fan la xame lu fan lay xame lu ñu xamul waaye ma kii ñoo doon ñaagandoo kii ñooy ñaagandoo sa ñooy sukkandoo ci ndab yi lépp ñoo koy defandoo kon nag manu fee ñëw tey di woote loo xamante ne nii xamuñu ko quoi kon nag gars yi yéen da dal yéen yéen yéen yéen daal seen seen bopp yi xaw ma lu ci ne sawaay daal gëmloo na leen ne fii nii buur yàlla may na ko dara ci mbaax wala yiiw wala ak wilaaye dara <laughs> yéen yéen mooy bopp waaw moo tax maali haadar rasul waa lan moo dal yonent bi sallallahu alayhi di ironie di ironiser ba yàqulu ta'ama muy lekk ñam di lekk sarit ji comme ñun way di lekk yàpp wu ñu wowal lu ne lay moom daal li ñuy lekk fii indiwu fi l'extraordinaire wayam si en plus wayam si fil aswaq di dox ci marché yi di di nduggi quoi ndax yeneen ci ma lay saat saat nekkuloon mutakabbiran wala mutab wala euh, euh, wala jabbaara non nekkul woon jabbaar de nekkul woon jabbaar moo tax moom da dem ci marché yi comme ñépp waaw ñoom nag jàppoon nañ ne yenn yi boo ko amee moo yow yow marché da lay jomb eh, dem marché da lay jomb toog bi lekk nit ñi di gis kese da lay jomb te loolu bari na ñoo xam ne ñuy ñu ñu naan ay kilifa lañ ci diine noonu lañ mela ah. si si xalaatoo mukk dajeeg ñoom ci marché bi à ah, jamais jamais jamais mooy waxuma jaar ci marché bi di dem di traverser seen oto loolu taxul may wax mais dem di jënd dara yàlla tere yàlla tere ñu dem di waxaale wala ñëw naan sëñ bi jaay ma leen jamais parce que jàpp nañ ne loolu day wàññi seen daraja ci nit ñi buñ leen gisee wal iyaadu billah wal iyaadu billah am ñoo xam ne jàpp nañ ne moo tax bari na ñoo xam ne doo leen gis mukk ñu lekk ci mbooloo ndax dañuy dugal dañuy bàyyi gaay ci misti mystification boobu eh, sëriñu wolof a ay ak man a man yooyu mooy sëriñu sénégalais <laughs> bu dee foo sëriñ la <laughs> non mooy dañuy fexe ba même toog nga koy gis muy lekk sax li muy lekk dañ ko koy tegal foo xam ne wala kenn du ko gis daanaka lu dul xaasatu mais lekkandoo nit ñi mais royukaay la ci yoon sëriñ royukaay na au buy lekk nit ñi di leen jàngal yenn yi yonent bi alayhi salaatu salaam de moom da lekk ak ñépp waaw Omar ibn Abi Salama radiyallahu anhu Seydina Omar ibn dañ doon lekk ci ndab li muy dugal loxoom fu nekk di kii yonent mi alayhi salaatu ne ko yaa ghulaam samillah allahu akbar allahu akbar booy lekkati samillah tàmbaleel tudd turu yàlla bismillah bala ngaa tàmbal te booy lekkati nag na nga lekkeek sa loxo wa kul yaminik te booy lekk bu lekke càmmoñ waaye de lekke sa ndejoor ndax foofu la yumnu géeg baraka ji ne waaw foofu la barke bi ne te nee woon na comme nim nee ci saxiix imaamu muslim que ne seytaane mooy lekk càmmoñ bu leen lekk càmmoñ de na ko noonu tamit naan bi ah. am na ñoo xam ne moom dañoo feebar bala ñoo jaay ne ñoo moderne rek ngi gis leen ñuy naane càmmoñ ak a lekk càmmoñ waaye yonent ba ne sax sax moo ñu tere lool ndax lan mu ne seytaane mooy lekk càmmoñ wayaadu billaah waaw mooy yooyu yëpp mënoon na ko jàngale bu doon day lekk ak nit ñi ak tamit waxtaan wu am solo mi nga xam ne mën na koo wax rek ci balaa bi ñu tiim nga xam ne nit ki ku mat dëgg-dëgg mooy même boolul sax boo ko tiimee mën nga cee génneel gaa yi njàngat yoo xam ne wallahi gaa yi xalaatuñ woon ne ndekete yoo sama fayeen yi boolu ceeb ndekete yoo mën nañ cee génne xam-xam lu dul xam-xamu moom moom xam na ci xam-xamu gastronomie lekk ba suur ak ni koy defaree boobu taxul may wax <laughs> boobu moom kenn du ko jàngal fayeen moom waaw mooy gaa yi boog la bàyyi gaa yi ci biir waa Quraysh nag loolu jaaxaloon na leen ay way yamshi fil aswaaq ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaaq ay ka neexoon ñu yónnee ko ay malaaka yoo xam ne ñoo koy doxal service yi <laughs> ñooy xamuñ moo taxit fii ñu ne ñu ne yeneen saa salaam waaye saa yi ñu ne daal aka neexoon ñu yónni moo tax buñ naan rajul mooy ñoom ñu jàpp ndax fii ñuy natteeg mbaax la mooy il faut yàlla nag buy yónni boroom daraja te ñoom daraja liñ ko jàpp mooy ku am alal am askan loolu yonent ma lay saa am na ko mais am ñu la topp yonent ma lay saa am du ko instant bi kan moo ko topp kenn waaw ñu ne nag kon waruñoo yónni ci léegi nag ala rajulin min al qaryatayn azim boobu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñenn ñi dañ ne lañ doon wax ak al-Mughira ibn Shu'ba ah non al sànq li ma al-Mughira bale ba léegi moo ma topp ah, euh, doon wax sànq naan xalaat leen ci mbir mi ndax ajjee ngi ñëw nit ñee ngi ñëw al-Walid ibn al-Mughira am nañu ne moom la mooy kenn ki nga xam ne ki ñu ci jubluwoon ñoom comme li Qataada wax ibn Di'aama rahmatullah alayhi mu ne al-Walid mughira la mooy ki nekk màkka liñ naan rajulun minal qaryatayni kenn benn góor bu am daraja te ami àndadoo te nekk koo xam ne mu ku ñu topp la ku am kàddu la ci biir seen réew yooyu Makka wala Medina kii nekk Makka mu ne mooy ñoom kiñ ci jubloon mooy al-Walid ibn al ne moom la Yàlla waroon a yónni al-iyaadu billah wa Urwa ibn Mas'ud ath-Thaqafi ak kii min ahli Taif moom mii ci waa Taif keneen ki ñu doon wax soit Urwa ñun bu ñu yónni woon al-Walid ibn al ñun waa Quraysh dinañ tuub ndax moom ku ñu topp la boroom daraja la boroom kii la mais bu ñu yónni woon Urwatu ibn Mas'ud dinañ ko topp ndax kooku borom daraja la borom àndatoo la borom kii la waaw loolu benn wax la ci boroom loolu la Seydina Qatada wax même bu dee am na ñeneen ñu wax ne non pas Urwa keneen voilà am ñu wax ñeneen tamit Seydina Urwa bi radiyallahu anhu euh, gisoon nañ ci euh, sulxul Xudaybiya da ba mu déggee ne ba mu déggee ne bon waa Quraysh kene yeneen ci wàllu saab saab mu ngi ñëw Quraysh dafa dajale ay njabootam ngir dem jàppale waa Quraysh ndax moom dugguloon boo ko yéeféer la woon comme ni nga xam ne noonu lañu ko gise woon ci sulxul Xudaybiya mu ñëw waa Quraysh bi yonent ma lay saab ak see Xudaybiya ci ndox moo mële waa Quraysh bloqué ko foofu ne ko doo fi dugg di yónnee ay émissaire gisoon nañ ne ki njëkkoon a dem ci yonent ma lay saab ci jullit ñi fañ campé woon ngir wax ak ñoom moo doon Budayl dañu war ko alxuzai moom mujjoon na tug gisoon nañ tarjamam walillahi alhamdu wal minna après ñu yóbbu Mikraz ibn Hafs waaw moom mu dem léegi mujjul dara mooy mu dem wax ak yonent ma saa saa mujjul dara Quraysh yónni alxulays ibn alxulays ibn Alqama moo doon sayyidul ahaabish ki nga xam ne moo ne woon kilifaay ahaabish seen alliés yooyu dëkkoon ci sud de la Mecque si du Makka zaadaha llahu sharafa biñ demee yooyu yépp daal jariñul dara léegi nag Urwat ibn Mas'ud bii moo demoon waaw comme ni nga xam ne te lool xadiis boobu imaam az-Zuhri moo ko nettali woon jële ko ci ki nga xam ne mooy Urwat ibn ibn Zubayr mu jële ko ci kan ki nga xam ne mooy al-Miswar ibn Maxrama ak Marwan ibn al-Hakam radiyallahu taala anil jamii comme nim nee woon riwaay imaam ibn Isaaq bi tax xadiis bi gis nga càllale boobu ah ana lees ciy wax imaam ibn Isaaq dana woon xaddatani Muhammad ibn Muslim ibn Shihaab az-Zuhri an Urwata ibn Zubayr an Urwata ibn Zubayr an Miswar ibn Maxrama wa Marwaan ibn al-Hakam annahumaa xaddataa imaam ibn Isaaq loolu doon càllale la ilaha kii mooy càllale saxiix kii càllaleen bi rijaaluhu rijaalu saxiix mooy nekk ci saxiix góor ñi ñu ngi saxiix imaam muslim saxiix imaamul buxaari ak saxiix imaam muslim ibnul xajjaaj imaam ibn isxaaq rek ci kiiwul te imaam ibn isxaaq e, mudallis la waaye nee na wa xaddatani ne e, nettali na ma muhammad ibn shihaab di imaam ibn shihaab az kenn du laaj mooy kan alamun alamun biddiw baa ngoog an Miswar al Miswar ibn Maxrama gis nañ a keroog Maxrama ibn Nawfal waaw al Miswar <laughs> moom la am loolu naan demal woowal ma yonent saa ah, la bàyyi ma woowal la ci bunt bi di ko wool mu ne ko naam yaa ya yaa bunayya laysa bi jabbaar <laughs> waaw moom du jabbaar waaw demal woo ko <laughs> waaw ah, Marwan ibn al-Hakam Marwan ancien gouverneur de Médine premier calife des Omeyyades parti marwanide voilà dañ naan les ginaaw ginnaaw Seydina wi ak doom yi moom mii moo nekkoon xalifa finalement Marwan ibn al-Hakam voilà eh, ñoom ñoo nettali affaire bi lii nii ñoom ñoo ko nettali Seydi ci càllale boobu la jaar léegi Seydina Urwa ibn Mas'ud bi mu demee moom après euh, moom la waa Quraysh mujj yónni bi ñee demee bon joxewul dara bi muy dem mu ne leen yéen waa Quraysh gis naa ñi nga xam ne ñoom ngeen fi yónni ñoom ñépp ñu demagul ci Seydina Muhammad fee ci Hudaybiya wax ak ñoom mais gis naa ne liñ leen dikkal ci wax ju joo xam ne daal neexul te bon amul njariñ te yéen xam ngeen ma xam ngeen ma que ne man annakum walid wa anni walad yéenay samay waajur maay seen doom ndax lan Subay'a biñ la waxoon sànq bint Abd Shams ah ibn Abd Manaf al-Qurashi al-Qurashiya mooy yaayam ci waa Quraysh la jóge noo tax mu ne yéen de yéenay samay waajur man maay seen man maay seen doom mooy yéenay samay nijaay waaw man maay seen doom léegi nag mu ne waqad sami'tu billadhi nabakum fa jama'tu man ata'ani min qawmi thumma ji'tukum hatta asaytukum bi nafsi qaalu sadaqt ma anta 'indana bi muttahim mu ne leen pour rassurer waa Quraysh ne leen yónni bii ngeen ma yónni bu leen yaakaar dama fay dem di leen trahir yéen premièrement yéenay samay waajur man maay seen doom te nag damaa dégg li nga xam ne moo leen dal nii mooy que ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi ñëw ngir nangu ci seen dëkk bi ndax ñoom rumeur boobu lañ amoon dañu foogoon ne yeneen alayhi salaam dafa ñëw ngir nangu man alors que dafa ñëwoon rek ngir ziyaare ci fin sixième année bi ci Hudaybiya mu ne ba ma déggee lool nag ci laa dajale képp ku ma topp sama ñoñ ci waa sa Saqiif indaale samay doom ngir ñëw ñëw fii ngir dimbali leen ci ak sama sama bopp asaytukum bi sama bopp sama bakkan laa ciy jaay léegi nag waa Quraysh na ko wax nga dëgg maa anta indana bi muttaham yow ne kooku ñuy tuumaan fi mu génn dem ci yonent bi alayhi salaam waaw ngir ñëw wax ak moom comme ko xamoon na ko naan ko bon pour wane tamit affinité mag moom mun a ñëw naan yonent bi sallallahu alayhi naan ko yaa Muhammadu sallallahu alayhi wasallam mooy ñoom beneen wax yéeféer la bu jóge Saqiif di wax voilà naan ko yow yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ajma'ta awshab an-nas thumma bihim ila ila baydatika litanfadhaha bihim litanfadhaha bihim innama Quraysh qad xarajat ma'aha al-'ud al mu ni wax wax wax wax continuer mooy waxam jooju mu waxoon ñëw pour impressionner yonent bi alayhi naan agsi naan ko yee eh, yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam da ko sàllawul ay afdalu salaatu wassalaam ne ko yow dajale woo lu dul njaxas njaxasu nit ñi nga dajale yow arme suppu kànja nga yor bu doon ci waxi wolof mooy so dangaa jaxase lu ne axlaatan naas mooy aw shaalan naas yow dangaa jaxase mooy la jullit ñi parce que loolu mooy lool moo tax melting pot kenn du ko jàngalu jullit ay way les États-Unis d'Amérique vraiment seen dëkk bi c'est un modèle quoi c'est melting pot quoi da ngay gis ay asiatique ay coréen ay kii ñoo xam ne Europe lañ jógee ñii Afrique ñii ñii Amérique du Sud ñépp bokk pour bâtir la nation américaine nan la yow moom waroon ngaa rus loolu en tant que jullit di ko wax sax waaw comme si dalaa impressionné mel ni loo xamante ne nii lu bees la ah man jamaa Bilaal al-Habashi wa Hamza al-Qurashi wa Salmaanul Farisi mu way mu way wag ñan mu way ak ñoom al al al kii Suhayb ar-Rumi kam moo leen dajale loolu ñépp wa xaaraba bihim Qurayshan wa a'daa ñoom ñépp ñu nekk taxta liwaa'in waahidin bëggal seen bopp seen moroom li nga xam ne sax moo raw liñ bëggal seen bopp kan moo def loolu yow xamoo loolu kan moo dajale Seydina Bilal al-Habashi moo tax autour de yonent mi aleyhi salaatu façon couleur yi existé yëpp nga fa doon gis waaw nit ñu Suhayb ar-Rumi Seydina Suhayb moom Rumi la waaw romain la romain Bilal al-Habashi kan Salman al-Farisi moom perse la Asie la jóge fële ca perse waaw fële ca xaaniyaat gaa yooyu Ania xaaniyaat Ania foofu la jóge ah ak Hamza al-Qurashi Seydina Hamza min saadati Quraysh ñoo ñépp sous le même drapeau sous muy drapeau yu l'islam xare ceeg ñoom waa Quraysh ak ñi ba ñi nga xam ne ba l'islam bi ak si fii kooku di nga ko jàngal kooku di nga xam lool ñu naan la melting pot ngay ngay ngay am looy ngay waaru mooy ñun xamuñu suñu bopp xamuñu suñu bopp te yow melting pot gi ngay wax ci américain yi xam nga ne moos l'américain noir ak l'américain blanc yemuñu yow yaa ko gën tey yow yow loolu xam ko sax parce que gars yi seen xeex yi ñu fiy xeex foofu yépp naan contre le ségréga la ségré le ségrégationnisme yooyu xam nga ne loolu moom gisoo ko gisoo yonent bi alayhi salaam contre le ségrégationnisme amul waaw parce que ku ci nekk sa moroom moo la gënal sa bopp waaw wa na ala anfusihim walaw kana bihim xasaasa allahu akbar loolu la leen alxuraan tagge wa yu'thiruna ala anfusihim rawatina lamsaar yi ñoom ñépp meloon noonu sauf que dañ cee gën a ràññeeku ndax ñoo leen fat waaw ñuy ëffal seen bopp gis loo xam ne soxla nañ ko keneen soxla ko ñu nangu daal di koy bàyyi fàtte seen seen soxla daal di ngir soxlaay seen moroom faju allahu akbar même bu dee ne mbir mi dañ koo soxla woon lool waaw allahu akbar kon kii nag or wa dafa ñëw ngir ngir retourner mbir mi naan yow aw bâchan na aw shaban nas nga fi dajale dajale woo fi daral dul njaxasi nit ñi fu nekk nga jële fa kenn nag surtout arab yi nga xam ne jël ci kaw-kaw yi indi kaw-kaw yi xam nga ne ak gaay ci ville yi bokkuñu yow nag noonu nga def waaw intérêt kaw-kaw yi ak intérêt yi eh, citadins yi yemuñu en plus nga jëw dem yaman jël fay nit éthiopien euh, perse fu nekk romee nga jël leen xam nga ne ñooñu bokkuñu bokkuñu ay ay ay jëmuwaay yow nag kon dajale woo fi lu dul jaxase nit ñi ba pare génn amoo dara looy def ngir nga ñëw damm li nga xam ne mooy waa Quraysh yëgal na nag waa Quraysh gii yëgal ne waa Quraysh daje nañ di gis nga gis nga doole yi ñu dajale préparation gi nga xam ne moom lañ préparé doole ji nga xam ne moom lañu dajale bés boo fi jegeek ñoom bés boo fi ñoom di nga ko di nga ko rëccu waaw ba pare muy waat naan wa aynullah laka anni bi haula'i qad inkashafu anka ghadan man Urwa maa ngi wat ci yàlla mu ngi mel ni maa ngi gis suite des événements pour suba quoi yow gis nga boo d'accord li ñu la waa Quraysh di wax nii ba tax ba merloo leen bañ génn suba somba mu ngi mel ni maa ngi gis seen bi suba li nara lii xew suba gaa yi nga yor fii ñu taxaw nii bari ñii sa ginnaaw dara mu ngi mel ni maa ngi leen di gis ñu tasaaroo suba bàyyi la fi ah Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ne woon ci ginnaaw yeneen ma lay saab saab affaire bi mer affaire bi merloo fekk mu ngi toogoon waaw wa Abu Bakrin Siddiq xalfa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qa'id toog gis nga jekki toog waaw ñu sëpp kilifa comme ni ko at euh, Zul Xuwaysira at-Tamimi alayhi min allah ma saxu def sëppoon yonent bi alayhi salaatu salaam unzur ila siddiqul umma mu ne moom mu ngi woon lan ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam qaa'id fa qaala bi Urwa waxee lool mu ne ko umsus badral laat maccal <laughs> mooy non ji waa dafa tàgg comme nañ ko waxe woon mooy yow mooy laat seen yàlla ji ngeen di wax afaraytumul laata wal uzza mu ne ko maccal mooy awraay laat ji waaw <laughs> léegi nag mooy seen yàlla ji quoi la wax loolu <laughs> léegi nag <laughs> oro daal di eh, ne ne way anahnu nan kashi natakashafu an ñun dinañ daw bàyyi fi yonent sallallahu alayhi wasallam Urwa ne mais man hada ya Muhammad ne ko mais Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais ku wax lii ki ki ki wax lii mooy kan moom mu ne ko hada ibnu abi Quhaafa ne ko Urwa kii mooy ibnu abi Quhaafa mu ne ama wallahi lawlaa yadun kaanat lii indi la kaafatukahaa la kaafa la kaafatuka biha walakin haadihi bi haada mu ne ko maa ngi wàcc yàlla ne ah ibn abi moo wax lii mooy abu bakr la kon <laughs> ah urwa ne xam naa ko bu baax ama wallahi maa ngi wàcc yàlla ne law laa yadun bu dul woon jëf ju rafet ju ma defal joo xam ne moom woo aajo jawab ju ma fa tollee bu dul woon abu bu dul woon seyna abu bakar ma yàqu man urwa de jëf jooju nag mu ma defaloon loxoom boo bële ma jariñoon lool nga xam ne ba léegi manuma koo fay budul woon loolu waat naa ci yàlla ne yow Abu Bakar xam nga ne duma bàyyi sa wax ji sedd dinaa la dinaa la tontu tontu boo xam ne waaye nag bii bàyyi naa ko ndax law la <laughs> ndax lan wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza suñu boroom a ko wax nga Seydina Abu Bakar kay gaayee koy reel mais yoreelul kenn huwa siddiq allahu akbar waaw waaw yeneen tubaabee saab saab ne amul kenn ci yéen saxaaba yi radiyallahu anhu loo koo xam ne ah, koo xamante ne nii defal nañu njekk loolu defal nañ ko ko delloo nañ ko njekk loolu lu ko raw sax ba mu des Abu Bakar waaw moom moom moom mooy ki nga xam ne moom moom lim ñu defal <laughs> allahu akbar laa yaraful karama al karama illa ahlul karama kenn xamul teraanga lu dul lu dul boroom teraanga ala qadri ahlil azmi tati al azaim wa tati ala qadri ahlil kiramil makarimo la boroom teraangaa xam teraanga de boroom ñu rëy ñoo xam ñu rëy ci ci ci teraanga ak tedd ak ak teddaange kon mun na ko may naa la ci bi léegi Urwa di continuer jàpp sikki mu yonente bi aleyhi salaatu salaam waaw summa yatana ja'ala yatanaawalu lihyata rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa di wax ak moom di jàpp ci sikkim bi lii day wane ne yonente bi aleyhi salaatu salaam kon sikkimam dafa guddoon voilà moo tax caaxaankat yi lay wax yow yow yow gis nga dé gisoon nañ masala yi lihya yooyu nga xam ne moom wat ko moom ñépp ne ñépp ñépp amul kenn boroom xam-xam booy gis boo xam ne du la ne lu xaram la waaw léegi nag àddina ko wël bët booy wax loolu sax day mel ni yow yaay extraterrestre bi génne fële parce que lan gars yi ñi ñu jàppe kilifa diine dañuy xoos dañuy xuuf seen sikkim yi daal di ci xaw ma lan daal di koy diw muy larat larati gars yi foog nañuy ay jeunes lañ ndekete yoo ñii sawaay ay quatre-vingts ans romb nañu ko waaye nag jariñu leen lu bari de ne ku fi bàyyi li yonent bi aleyhi salaatu salaam du jariñu leen tus sax li yonent bi aleyhi salaatu jàngale nga ba ko fi toppandoo xaw ma looy toppandoo te koo xam ne man xaw ma sax ban intérêt la ci am koo xam ne ñépp lañ la jàpp ne nitu diine nga waay waay tee ngaa def yëfi diine waay même début sax bu dee yow da nga koy def ngir sax buur yàlla mën naa yéwénal sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa yéene après mais zéro jàppale nit diine nga dàq def yëfi nit àddina yi walla iyaadu billaah waaw mu jàpp ci sikkim bi di xëcc di wax ak moom mooy baa xëcc di ko biif noo di ko raay noonu di xëcc ndànk-ndànk ngir loolu lu arab yi doon def la ngir wane seen affinité diggante ñoom diggante ñoom diggante ñoom léegi nag Ah, kii euh, bi muy def loolu di waxtaan ak moom qaala mu ne wal Mughiratu ibn Shu'ba waaqifun waaqifun ala ra'si te Seydina al Mughira mu ngi taxawoon ci côté Yonent bi alayhi salaatu wa salaam fil mu ngi armé wu liñ naan jusqu'aux dents mu bu ngi alhamdulillah ak casque bi yépp ak arm yi mu yor jaas yi ak xëej yi ngir ngir protéger yonent ma lay sarsam ndax kii nii ci yéeféer yi la jóge wóoluwu ko xaaral ma taxaw fii wan ko ni gis nga boo fi defee faux dañ lay liquider dañ lay non yow moom yow nga xam lu leer nee na jëlee loxoom di ko kii mu Seydina al-Mughira Mughira <coughs> ibn Shu'ba radiyallahu anhu jël jaasi ji yoroon di ko dóor ci loxo bi mooy catu jaasi bi pas dagge mais beneen côté bi di ko dóor ci loxo Urwa bi mu téye sikkim yonent ma saab-saab di ko ci dóor na ko ukfuf yadak an wajhi rasulillahi sallallahu alayhi wa an la tasila ilayk ne ko hé di dóor tak xëccal sa loxo bi ci xar kanamu yonent bi alayhi salaatu salaam sa loxo bi nga teg ci sikkimam bi laa bëgg di xëcc laa bëgg nga dindi ko laata ngay retirer sa loxo doo ko fa fekk mooy gis nga boo deful li ma la wax jaasi jii ma lay dóor cette fois-ci bu may dóor damay xaj ci ba ca kaw te fii dagg laay dóor bu koof bu la fekkee sa loxo tip la koy def boo xëccaatee doo deseeti loxo waaw or wane way way xaq maa afadaka wa aghladak ko toskareñeel na la yow miy wax lii kan moo la gën a tàng te gën bon xol way lii nan lañ koy waxe nan la ma war a waxe lool tax xanaa xamoo man ki ma doon nee na fa tabassama rasulullah fa qaala lahu urwa man hada ya muhammadu <laughs> yeneen mi alei saatu salaam daal di muuñ quoi bi bi Urwa waxee loolu xamul kan kan kan moo koy def lii kan moo ko wax lii mu mu gis yeneen mi alei saatu salaam di muuñ mu naan ko mais kii kan la yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam kii kan la kii sax di ma wax lii damaan ko yaa tàng xol te bon xol kii kan la sax yeneen mi alei saatu salaam ne ko hada ibnu akhika al-Mughira ibn Shu'ba waaw ne ko kii sa doomu frère bi la de <laughs> kii mooy al-Mughira ibn Shu'ba <laughs> kii hein kii mooy al-Mughira sa doomu frère bi al-Mughira ibn Shu'ba ah, mu ne lan Urwa Urwa ne ay Ghudar waa wahal gasalt wahal gasaltu sawataka illa bil ams ne ko est ce que man parew ma di raxas sa ñaawteef yi nga fi defoon loolu démb démb rek laa pare ci ñaaw ñaawteef yi nga fi defoon olañ laal Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu gisoon nañ tarjamaam ba mu ba mu demee ca Malikul Iskandariya ànd ak ñu dëkk Taayif gaa yi ñu dem ñoom nag la buur ba gën a xam defal leen kado yu baax waaye moom ñu jox ko kado yu tuuti mu mer ci lool bàyyi bu ji yoon wi b mu fexe yootal leen ba ñuy nelaw mu rey leen ñoom ñépp daal di jël alal ji daal di daw ñëw Medina tuub ba naa bu Bakar naan ko naan ko mais mais Mughira fekk mu ñëw ci ren saa salaam fekk Seydina Abu Bakar mu naan ko mais Mughira ana ñi nga àndaloon mooy Seydina Siddiq yëgoon na ne waa ji génnoon na Taayif <laughs> demoon na ci Iskandariya mais nag. mu naan ko mais aña nga àndaloon mu ne faat naa leen fekk yonent ma lay saa saa ñoom mu ne day jaayanteeg moom ngir tuub mu ne ko waaw léegi Seydina Abu Bakar nag ne ko ana ña nga àndaloon mu ne ko ah waa ñooñ de moom daal dinaa leen liquider quoi <laughs> seen alal ji nag moom laa yor nii yonent saa salaam ne ko sa sa dugg ci lislaam dinañ ko nangu mais alal ji moom duñu ko nangu dañ la koy bàyyeeg yow <laughs> léegi nag. loolu indiwoon woon naroon indi xeex si biir arab yi ci foofu Taïfa parce que xam nga tribu yooyu bés boo fi rayalee kenn moom mooy ñoom niñ koy faje mooy ñu rey kenn ci yéen wala ñu bari ci yéen ngir fayu Urwa mii nag moo ci doxoon ba ba loolu sedd léegi mu war a joxe indemnité yi mu koy doon joxe nag ba ni mu doon door a pare moo tax mu naan ko yaa xudar ay woraatekat bi yow ndeke yaa ne nii mar ñuy wax ndeke yaa ne nii nekk ci suuf te eh, kii euh, sa yére militaire yi kii euh, xar xare yi xàmmeew ma la ndekete yow la en plus nga may wax wax ju ñaawe nii te kon yow xam nga ne man la ndax gis nga ma hein man mii nga xam ne <laughs> waaw <laughs> léegi mu wax ak yonent mi alayhi salaatu salaam après moom Sayyidina al-Mughira après mu dellu non Urwa ibn ca la demoon daal di wax daal di wax waa Quraysh nag defal leen contrant rendu bu garaaw ba eh, mu daal di dem ci waa Quraysh ne leen yéen waa ma'shara Quraysh inni qad ji'tu Kisra fi mulkihi wa Qaysara fi mulkihi wan Najaashi fi mulkihi wan Najaashi fi mulkihi wa inni wallahi ma ra'aytu malikan fi qawmin qat mithlu muhammad mithla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi ashaabihi wa laqad ra'aytu qawman la yusallimunahu li shay'in abada faru ra'yakum waaw mu ne yéen waa Quraysh ay yéen samay nijaay ah <laughs> man de dem naa ci Kisra de fekk ko ca ca ca ca madaa inu Kisra ca palem ba waaw ca fast nguur gu fast ak grandiose nguuram nga waaye dem naa ci Qaysar César de romain yi byzantin yi dem naa ci se fekk naa ko moom it ca nguuram nga Najaashi bu Abisini bu Éthiopie it fekk naa ko fa waaye de maa ngi wat ci yàlla na masumaa gis benn buur ba léegi jàpp na doone saa salaam lii benn buur la moo tax quoi benn buur boo xam ne ci ay yenn ñoñ ñu ñuy ay ñoñam di doxaleek moom comme ni nga xam ne moom la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk ci biir saxaabaa mi mun na leen gis naa nit koo xam ne mooy Seydina gaa yoo xam ne non li ngeen di defa defa def bañ livrer leen ko bàyyi kook yéen loolu moom man kon nag seet leen seen mbir xam nga xadiis bi mu ngi woon ci imaamul Buxaari foofu la doon wax naan du daanaka hein du du du jàpp illa btadaru wadu'a yonent ma ne sa sa buy jàpp ndoxum jàppam nit ñi dañ ko saxaabaam yi dañ koy xëccoo di ko njëkkante waaw wala yabsuqu busaaqan illa btadaru du du du du du wala kii naxaamatan illaa illaa saqata wala wadaa ala kaffi ahadin minhum thumma dalaka bihi jilda mu ne aw kama qaal ci riwaa imaam al Buxaari bi mais du tifli benn tifli lu dul ne saxaaba yi ci loxo kenn dañuy plonger saa yi daal di koy jàpp kapte ko ku ko ci am nag diwu ko sa yaram gaaw <laughs> <laughs> Allahu akbar waaw après rek bon Seydina Urwa dafa dellu bi mu demee Taayif dellu foofu ci xisaaru Taayif bi waa Taayif ba ñu yëgee ne yeneen tubaab saab saab après loolu ñëwaat na ngir ubbi Makka ba ñuy yëg affaire yooyu ñu yónni Seydina Urwa waaw ñu yónni Seydina Urwa ngir mu dem jàngi li nga xamante ne mooy uti xam-xamu ni ñuy defaree man janiq waaw mooy ni ñuy defaree catapulte bu ko defee ñu mën a défendre seen bopp waaw ngir ñu mën a defendre seen bopp parce que wóorul parce que c'est pas sûr waaw c'est pas sûr <coughs> ci la demoon looloo taxoon fekkewu ko woon hein loolu moo taxoon moom fekkewul woon euh, xare bi parce que dafa demoon ca côté Yaman ak àndandoowam ba ngir dem jàngi li nga xamante ne mooy sunat dabbabaat ni ñuy defare char yi ak li nga xamante ne moom lañuy defare <coughs> li nga xam ne mooy man janiq yi loolu moo taxoon moom Urwa mi fekkewuloon xare bi léegi nag eh, bi nga xamante ne nii nag ci lañu xisaaru Taayif jeexe mooy dañ leena assiégé waa Taayif tenir siège bi tenir gaa yi mu jum leen waaye eh, nii jullit ñi mujjee di décamper après ñu dem yonent mi alayhi salaam ne nañ leen dem ndax fii gaa yi gaa yi ne ko ah dañuy dem te duñ ko ubbi mu ne kon dem leen bu xë bu ngeen xëyee songaat leen ñu dem gaa yi fléché leen am na ñu fa faatoon waaw ci jullit ñi parce que mënuñoo fexe ba ba ba ba ba percer forteresse bi. bi yonent bi alayhi salaam nag ñibbee ak saxaabaam yi dem Ji'irraana séddale li nga xam ne màng mi ba pare di di dem ci la ko Seydina Urwa mi fekk mu ñibbi si Taayif dem dabi yonent bi aleyhi salaatu salaam waaw nag la imaam Ibn Isxaaq di nettali euh, mu ne wa fekk mu doon nettali mbiru waa Saqiif sauf que bi muy nettali mbiru waa fi mu commencé mooy islaamu Seydina Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi mu ne wa kaana min xadiisihim anna rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam lamma nsarafa anhum ittaba'a atharahu atharahu Urwatu bnu Urwatu bnu Mas'uud ath-Thaqafi hattaa adrakahu qabla an yasila ila al-madiinati fa aslama mu ne bokk na ci xabaar waa Taayif keroog bi nga xam ne ci la Yonent bi alayhi salaatu wa salaam assiégé leen ba bàyyi siège bi dem. mooy gis nañ fi mu jaar yëpp dem na Ji'irraana dem na def na umratul Ji'irraana dem na umra bay ñibbi nee nag bi muy ñibbi ndeke Urwa ibn Mas'ud entre-temps ñibbisi na jóge na Jurash fa mu demoon doon uti sun'at dabbabaat daal di ñibbisi bon après nag lislaam daal di dugg ci xolam waaw mu topp trace yonent mi alayhi salaatu salaam mu jaar ci bi muy ñibbi di dem jóge Ji'irraana di dem Medina ba nim koy dabe laata muy agsi Medinatul Munawwara mu ne fa aslama ci la tuube ci la Seydina Urwa ibn sa as-Saqafi daldi tuube léegi nag bi mu tuubee mu ne wa sa'ala an yarji'a ila qawmihi bil islaam mu ne yonent bi alayhi salaatu léegi nag daa am lu ma lay ñaan mooy nga permettre ma ma dellu ci samay ñoñ waa Taif waa Saqif ngir ma woo yëgal leen sama diine ji ma dugg mooy dugg naa ci lislaam waaye ngir fexe leen cee woo waaw imaam ibn Isxaaq ne euh, fa qaala lahu rasulullah yonent ma lay ne ko mu ne kama yataxaddasu qawm nee na comme ni nga xam ne waa Saqiif man imaam ibn Isxaaq waa Saqiif loolu la ñuy nettali quoi nee na nii lañ koy nettalee ñoom voilà mu ne yonent ma ne ne Urwa innahum qaatiluuk ne ko boo fay dem ñu lay faat ñooñ nga xam ne bi ma leen assiégé ni ma fa yàgge hein ta taxul ñu sedde dégg nañ ma Ji'irraana dégg nañ waa Hawaazin ñëw nañ délégation tuub ak yooyu li ma leen delloo seen jigéen ñi seen doom yi gépp taxul waa Taa'if continuer ci liñ nekk donc mu ne ko Urwa innahum qaatiluuk boo fay dem ñu lay faat mu ne wa arafa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam anna fihim naxwata al imtinaa alladi kaana minhu ndax yonent ma ne sax am expérimenté na ko xam na waa Taayif bu baax léegi la fa jógee ni mu fa jógee yàggul 40 jours selon li gën a wér que de ñeneen ñi naan 25 jours ñeneen ñi ne ainsi de suite mais li gën a wér ne sax imam Muslim 40 jours gaa yi sedewuñ benn yoon fu jullit ñi jege fexe nañ jël dabaabaat yi dugg ci ñëw mais dañ leen a rashaquhum bin nable ratatatatat dañ leen a rafaal bañ ginee jege dañoo kii feer yu tàng jër lañ leen xëpp min alal min alal euh, kii euh, euh, forteresse ci kaw forteresse bi kon yonent mi alei satu xam ne gaa yi gis nga fugg ak tamit rëy rëyloo Euh, que ne seen bopp ak diine jiñ ne ñu ngi ci ba léegi moo tax mu wax ko loolu war woon ak ne yeneen ma lay saaf ne ko yaa rasulullah yaa rasulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ana ahabbu ilayhim min abkaarihim ne yonent mi aleyhi salaatu ne ko xanaa xamoo ne ñoo ñu maa leen gënal waa waa waa waa Taif maa leen gënal seen doom yi sax seen doom yi jigéen yi ak seen yooyu yëpp maa leen ko gënal imaam ibn Hisham nee na min absaarihim nee na dana min absaarihim maa ñoom man lañ gën a sopp sax que seen bët yi mooy pour wanne man leur prunelle de leurs yeux xaw ma lu ko gaa yi waxe ci nasaraan maam man lañ gën a sopp ko seen loolu hein imaam ibn Ishaq ne wa kaana fihim boo gisee nag muy wax nii parce que wa kaana fihim muhabbaba muta'an dafa nekkoon koo xam ne ku gaa yi soppoon la xam nga gaa yi buñ ko soppul woon te wóor nekk koo xam ne ku ñuy topp la mooy kilifa la en plus moom lañ délégué woon ngir mu dem ànd ak mbokkam ma ngir dem jàngi loo xam ne ci la seen survi survie saqif ne muy jàngi laa li nga xam ne mooy xam-xamu nan la ñuy protéger suñu réew nan la ñuy mën a daldi perfectionner perfectionner ci wàllu armement ba kenn du dal suñu kaw nekkoon koo xam ne mutaan ku ñu doon déglu la ci waa Taif léegi ah yonent bi alei satu salaam wax na ko lool moom mu koon moom mu wax lale ah fa xaraja yad'u qawmahu ila al-islam mu génn dem mu jóge ci yonent bi alei satu salaam laata ak agsi Medina la bi mu jógee Ji'raan mu dellu dem ci nitam ñi di leen woo ci l'islam rajaa an la yuxaalifu li manzilatihi fihim tout temps n'ayant l'espoir mu am espoir que ne gars yi du ñu wuteeg moom waaw parce que moom li mu doon ci ñoom kilifa gim doon ci ñoom ak niñ ko soppeek niñ koy toppee ci lépp ci loolu la basé wu mu ne waaye dafa lamma ashrafa lahum ala aliya ala iliya ala iliya tin lahu waqad da'aahum ila al islaam wa adhara lahum diina ramawhu bin nabli min kulli wajh fa asaabahu sahmun fa qatala mu yéeg benn euh, bi demee dafa yéeg mooy loo xam dafa kawe comme bu doon tey dañ naan ab étage këram fu kawe mu nekk ci kaw ba woowaa saqiif ñu dajaloo ñépp nekk ci suuf mu tiim leen euh, woo leen ci lislaam ne nag ah mbokk yi sama diina jii ñoo mas a ànd di ko xeex waaye nag gis naa ne moo gën ci ñun de dama leen di finalement man daal wa azhara diina mujj naa ci dugg de nag yiiw nag ñi ma ko gën a soppal mooy samay mbokk yéen ni ma ci dugge nag laa bëgg ngeen dugge ci gaay ci saase ramawhu bin nabli min kulli gaa yi ci saase flèche ay flèche yi tawe ci ci assistance bi ci mbooloo mi fu ne waaw ak xeej yi fa asaabahu sahmun fa qatala benn xeej dal ko daal di koy faat imaam ibn Sa'd ne fa yaz'umu banu Malik annahu qatalahu rajulun minhum yuqaalu lahu Aws ibn Awf axu bani Salim ibn Malik wa tazumu al-ahlaafu annahu qatalahu rajulun min bani Attaab waaw yuqaalu Wahb ibn Jaabir imaam ibn Isxaaq nag mu ne waa Banu Maalik de nee nañu ki ko rey kenn la ci ñoom ku tudd Aws ibn Awf di mbokk waa Banu Saalim ibn Maalik kanta axlaaf yi ñoom dañ ne déedéet ki ko rey ci ñun la bokk waaw Attab la tudd mooy dañ koo defum siiw jàpp ne lii lu rëy la mooy bañ koy faat mais après <laughs> bon léegi mu ne euh, mu ne mu ne léegi fa qiila li Urwa léegi biñ ko jamee noonu mooy faatuwul ci saase bi ñu ko jamee faatuwul ci saasa fa qiila li ñu ne ko moom maa fii damik fa qiila lahu maa tara fii damik hein ne ko waa sa deret ji moom loo ci gis mooy mooy faat gii ñu la faat mooy xam nga ne dangay faatu ah finalement gars yi faat nañ la de léegi loo ci xalaat fekk jam nañ ko ba mu tëdd léegi mu ne nee na mu ne mu ne mu ne ah karaamatun karaamatan akramani allahu biha wa shahaadatan saaqaha allahu ilay fa laysa fiya illa ma fi shuhada alladina qutiluu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qabla an yartaxila ankum fadfinuuni ma'ahum waaw mu ne leen a ah, man de gisuma ci jam gii ñu ma jam te xam naa ne ci laay génn àddina lu karaama na teraanga la gu ma yàlla goo xam ne yàlla moo ma ko teral waaw moo tax xarra haula'i diinuhum lool naafiq koy wax ak ak koo xam ne fii dalalin mubin yéefér naafiq ak koo xam ne fii qawlihi marad ñooñu seen xol yi dafa am feebar ñooy wax loolu gis koo xam ne dafa faatu ci toolu xare wala koo xam ne dafa faatu ci lu ko lu neex yàlla waaye mooy da cee nekk ba fa lañ ko ci lañ ko faat gaa yi wax mu ne du sede du bàyyi parce que ko am yu bàyyi gaa yi faat ko ci loolu nga dégg ñi xamul dara ak naafiq yi ñi seen xol yi feebar xarra haula'i diinuhum loolu lañ doon wax julli loolu lañ doon wax de gaa dem Badar ak kii ñu yi daal saay xarra haula'i bàyyi leen rek seen diine ji war na leen daa ah. xalla ces fanatiques là ces ñii ñii ces obscurantistes ñii ñii ñoo ñii ñii ñii daa xalla seen diine jiñ naan ba diine mooy lan tooguñ dund seen dund gi ñu ne fi naan ay divinité ak lii la yàlla wax ban yàlla loolu la ate yi moom moom loolu bokk na leen leen gën a metti ñu dégg nga ay wax naan lii sama diine ma ko tere non ni ñuy bouillonner seen biir bu buñ la ko wanoon bu la ko yàlla misaala woon waay waay waay nga xam ne gars yi seen xol yay bon buñ déggee lool yow maadaama yaa ngi naan non man je ne le fais pas lu tax par principe grawul dañuy jàpp ne sa principe la c'est noble chacun a ses principes bés boo nee du ma ko def parce sama diine ko tere allahu akbar mu ngi mel ni koo xam ne tannuur nga jël dugal ko seen biir xol yi waaw furna buy jax-jaxi nga jël dugal seen xol yi ni muy baxe ci ndax merel ak bañ la waaw léegi mu ne ah lii nii du dara lu dul karaama ray gi ñu ma jam gi ñu ma jam te ci lay faatu mais teraanga la gu ma yàlla defal ak shahaada nekk am darajaay màrtir goo xam ne saaqahallaahu ilay buur yàlla moo ko xëcc bijj ko xëcc ko indil ma ko ba ci man jox ma teraanga jooju ak daraja jooju di darajaay shahaada mu ne ko kon nag fa lay mu ne waa ki ko doon waaj biñ ko laajeelool fa laysa fiya illa ma fi shuhada kon man nag dara du mën a nekk ci man lu dul li nekk ci shuhada yi ñi nga xam dañ leen a faat ci yoonu yàlla ñan alladina qutilu ma rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qabla an yartaxila ankum mooy ñi nga xam ne dañ leen a faat ak yonent mi salaam bi mooy bi xisaar bi amee bi bi ñu assiégé fii bi ñu assiégé suñu Taayif gii xam nga wax nañ nam nañu ci faat ñoo xam dañ leen a ñu faatu ñooñu noonu ñu leen niñ leen def ak fañ leen suul mu ne man Urwa suul leen ma foofu waaw comme ni ñu suul ñooñu fi ñu suul ñooñu laata yonent bi alayhi salaam di jóge ci yéen ña suul fekk yéen a leen faat ci xisaar bi ci ambar ci eh, siège bi voilà léegi mu génn àddina fadfanu fadfa fadfanuhu ma'ahum gaa yi daal di ko fay denc nag allahu akbar kon noonu la génn àddina de mu ne fa za'amu anna rasulullah mu ne ñoom nag nee nañ mooy ay ñoñam nee nañu këne ndaw yàlla li sallallahu alayhi bi nga xam ne ci la ko information bi dikkal këne ah Urwa de faatu na Urwa mi fa mi mi tuuboon te nga waxoon ko li nga koy wax ne ko boo fay dem innahum qaatiluk booy dem Taif ñu lay faat booy dem ci sa mbokk yi di leen woo ci lislaam yëgal leen sa diine Urwa ñooñu dañ lay faat de mu ne ko bàyyi ñoom ñu ma topp lañ ñaa yooyu ñu ma déggal lañ ñu ma topp lañ wax ba dem man lañ man maa leen gënal seen doom yi sax seen jigéen seen doom yi nga xam ne ak seen bët yi sax maa man man man lañ leen ñu ñëw wax koy nent ma lay saab-saab ne ko Urwa dañu ngi lay tàgge Urwa ibn Mas'ud ibn Mu'attib ath-Thaqafi qad qatalathu Thaqif waa Thaqif faat nañ ko de nee nañ yonent mi dane ba ko lool dikkalee dane inna mathaluhu fi qawmihi ka mathali saahibi yaasiin fi qawmihi allahu akbar allahu akbar allahu yonent mi aleyhi salaatu salaam ne kii de ndeysaan bañ ko ko tàggee mu ne moom de misaalam exemple am moom Urwa day niroog exemple ah saaxibu Yaasin fii qawmi waayu Yaasin ja ci ñoñam ci ñoñam nga ne luy waay yaayu waayu Yaasin mooy lan ñu la suuratu Yaasin la lay wax ah wadrib lahum mathalan asxaabal qaryati iz jaa al mursaluun ah mooy foofu noonu saddal leen aw am misaal ah asxaabal qaryati iz jaaha al mursaluun ba ko yone ba leen yonent yi dikkale waa waa dëkk boobale fa kaddabuhuma ah ñu weddi kii fa'azzazna bi saalis suñu borom renforcer leen ak trois troisième prophète gars yi waaye envoyé ñu weddi yépp balee xew-xewee lan la waxoon wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qaala yaa qawmi ittabi'u al-mursalin am koo xam ne dafa jóge ca kaw dëkk ba ca kaw ñëw xam ne yonent yi aleyhimu salaatu wasalaam li ñuy woote mooy dëgg ne yéen samay ñoñ ittabi'u te ngeen a topp topp leen almursaliina ñii buur yàlla yónni ci yéen ah yaa qawmi ittabi'u almursaliin yéenu samay ñoñ topp leen yonent yi aleyhim salaatu wassalaam waaye ittabi'u man laa yas'alukum ajran waaye yéen topp leen ñoo xamante ne nii laajuñ leen fiftin de seen diine ji woowuñ leen ne leen aywa ñëw leen bi ngeen ñëw ñu ne leen nag léegi euh, il faut des cotisations yoo xam ne moom ngeen di joxe ngir dundi diine ji avancé kenn laaju ci lool kenn laajuñ kenn dërëm déedéet waaw laajuñu kenn wala da xam ne nag comme kaak si ngeen très bien vos salaires là il faut les diviser à trois parties benn bi nag ci diine ji la jëm déet laajuñ kenn loolu déedéet kon mu ne ittabi'u man la yas'alukum waaye waay topp leen ñoo xamante ne nii laajuñu leen ajran ak pay neewuñ leen kaay leen fay ngir dugg te gis nga xam nga kenn du dem fu baax ñu naan la kaay da ngay fay bala ngaa dugg alors que en tout cas ci cosaan quoi mais xoolal caaxaan yi caaxaan yi moom da ngay fay mooy gis nga diine bu ñu wooyee dara sax ne pour euh, mi organiser affaire yi il faut participation nag du ci ñàkk yu mel noonu nga gis gars yi ne mënuñu ko waaw. gaa yi naan waaye eh, man waaye gaa yi dara dañoo bëgg a lekk alal lu ñu ko ay yii di kaas ku nekk ñii ñoom di uti lay wane ñu ut ko bu doon cinq euros sax nga dégg gaa yi ñoo xam ne nee manuñu ko waaw dix euros ñu ne ko waaye ku ciy dem ci caaxaan yi nga xam ne am na ñoo xam ne moom am na ñoo xam ne ma ne ginuma leen a wax li ginuma leen a xam lii ma lay wax ay kilifa lañu jaral na leen dagg bii avion min Sénégal ila Paris ndax lan Bercy leen jëm wal iyaazu billah loolu lu ngi dama leen ko gi ah ah deet te est-ce que billet bi ñu jënd mooy mooy mooy mooy ticket ba ñuy dugge Bercy xam nga ne du loolu wal iyaazu billah lu toll ni eh, omnisport xaw ma Bercy ni mu ngande <laughs> ni mu ngande gaa yi feesal ko te gis nga gaa yi alal jiñ ciy def te lool bi mooy paas bi ngay paas dagg bi jóge Dakar hein fële ca jas léegi ne aéroport Léopold dàqu na daggu bi ñëw ba Paris ñu naan biir nga jël train xaw ma fooy jaar dem ba biir si saway ba pare jënd yëf ya jëndu ticket ak lañ fay nekk ak yooyu yépp garaawul te kooku kat gis nga dakaar gan nekk wallahi am na ay defukaayu mbaax yu bari yoo xam ne saa bu xëyee gis leen ci njabootam de premièrement ay ay ay ay dëkkandoom ci wàllu deret ak ñi mu séqal moo xam ne xam na ni ñii nii seenu nekki neexut nekk nañ ci ay difficultés financières mais au lieu mu ne woon waaye li muy jënd bii noonu ma jox ko sama mbokk mii te yàlla képp tax du ko def de mukk mooy gis nga bu dee mbiru yàlla moom ku nekk uti lay mais bu dee yëfi caaxaan yi nga gis waa ju jóge Lyon ba ila Paris ne moom nit Bercy la jëm waaw nga gis kenn ki moom mën naa jóge min Lyon ila Nice ndax lan stade la jëm waaw te day dagg billet dem ba foofu fay transport aller retour waaw ba pare fay billet bu foofu ak lam fay lekk walla iyaazu billah moo tax gis nga alors que buñ ne conférence diine bi fii ñu nga xam ne baaxuma conférence sax parce que nit mënu fa amee xam-xam voilà mais ay jataay yi xam-xam a fii ñu ñu yoo xam ne am na ñu ko fi teg ñoo xam ne buur yàlla def na ñu ko fi def laajuñu kenn dara kenn dara yow ñëwal rek teew boo mënula teew sax del connecté wu ci site sàngam wala groupe sàngam ñu la fay defar mbir yi ngay déglu loolu rek ñu ne gaay ne mënuñu ko voilà yàllallah wallahi iblis dañoo fowee fowee fowee fowee fowee ba après boo xam nit ki nan lay xalaate te day fexe def ba nit ki du loolu sax du ci conscient loolu sax du ci conscient parce que loolu nag ku toog xalaat ci tuuti xam ne ah li may def nag jaaduwul li may def nag jaaduwul mais nag loolu dañ ci dul xalaat da dañuy dem ba foog ne sax loolu ñu nekk mooy li li normal ku gisee ne leen ñu jàpp ne waa ji nii fii mu ne am xelam moo wëlbatiku wal iyaadu billah kon waayu Seydina yaas kii nu mu tudd suuratu yaasin bi mu ne ittabi'u eh samay ñoon topp leen man laa yasalukum ajran topp leen koo xam ne mais yonent ab yonent ab boroom xam-xam boo xam ne li muy def dara moom leen rek day jottali kalimata bi kàddu boroomam gi mu message bi mu bëgg si agsi ci yéen loolu rek lay jottali mais topp leen kooku nga xam ne laaju leen dërëm laa yasalukum ajran te ñoom wa hum muhtaduna ay nit nañ loo xam ne ñu yàlla gindi lañu ñu gindeeku lañu ñu jub lañ ndax boo doon topp koo xam ne sax laaju la dërëm mais da lay réeral kooku moom beneen problème obstacle ngoog ngir nga bañ koo topp mais ñii dañoo mooy leer na leen bu ma ko toppee duma sànku mu ne leen wama li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un ana lan moo ma tere luy ndayu ba duma topp di jaamu ana mooy ndayu duma jaamu alladhi fatarani ki nga xam ne moo ma bind waaw moo ma bënn bind ma ci loo xam ne amul modèle bu ko jiitu mooy ni doomu aadama mel buur yàlla copié wu ko ci keneen moom moo ko bind waaw ci loo xam ne amul modèle bu mu doon toppandoo waaw naan gis naa ay gaay def lu mel nii ah lii de moom bu ma ci bindee nit liñ naan nit moom dina baax déedéet moom mi la sos wamaa liya way kon luy ndayu ana lan moo teere balaa abudu man duma duma jaamu alladhi ki nga xam ne fatarani moo ma bind ci loo xam ne amul foo xam ne dañ naan fii la ko jëlee fii mooy modèle bi wa ilayhi ta ci moom turja'una ngeen bi dellu yéen samay ñoñ comme man ni ma fay delloo ah mu ne leen attaxidu ay way yéen samay ñoñ topp leen yonent yi attaxidu min dunihi aliha ndax man damay jàppe wëllif yàlla mi ñu defal lii bind ma sàkk ma ci lu dul dara génn ma ci lu dul dara nekkal ma te ci moom lay dellu xéewalam mu continuer ko yónni ma ñu ñooy ñu may jubal te duñu ma laaj payoor te nekk ñu jub ndax nag après loolu lépp dama fiy nekk nag di jàpp keneen yàlla di jàppe keneen aaliha koo xam ne moo ma war a tëralal ay liwaanaan ma nii ngay doxe sa dund attaxiru ah ndax damay jàppe min dunihi wëlli fi yàlla bàyyi fi yàlla aaliha keneen koo xam ne mooy taxaw palaasu yàlla naan ma yow ba suñu borom bu ma digalee kooku ñeme na ma bul def man ma bañ a def ndax waa ji wala buur yàlla ne defal waa ji ne bul def man ma bañ a def ndax waajee ma wax ma bañ a ndax loolu laay def attaxidu ah ndax damay jàppe min duunihi wëllif yàlla alihata neneen yàlla in yuridni rahmaanu bi durrin yëg ne buur yàlla ni nga xam ne moo fees dell ak bu dee ne dafa nam ci man loo xam ne safaan la lor la laa tughni anni wala yunqidun bu ma buur yàlla nammee mbugal wala mu teg ma loo xam ne du ma neex seenu grammu du ma jariñ dara manu ngeen ma plaider vous ne pouvez pas vous ne pourrez pas être mon man da manu ngeen ma plaider mooy lépp lu buur yàlla nam bu mu agsi ci man ci yiiw ak safaan lool kenn manu koo dox kenn manu la dox digganteem loolu agsi ci man waaw bu nam nee ci man lor nag yéen manu ngeen ci lenn te manu ngeen ma plaider te du wala yunqiduna bu ngeen ma ca fekkee mooy avant bu may dal man ngeen ma plaider ba du ma dal te bu ma dalee ba pare du yéen a may fay fekk ci biir suufi ma génn ma ca lool manu ngeen ko mu ne inni idan la fi dalalin mubin bés bu dee bu ma jàppee leneen lu dul yàlla de waay waay kon inni man idan bu keroogee bu boobaa la fi dalalin maa ngi ci dinaa nekk nag ci cànkote mubinin gu leer man ginnaaw bu ma xamee lii waaw inni yëg leen nag yéen samay ñoñ kene man amantu bi rabbikum fasma'un waxu leen amantu bi bii de da leen yëgal ne bu leen jàpp ne yàlla mi may jaamu man rek la lii ma leen wax yépp ni ma concerné noonu la leen concerné moo ñu bind ci dara ci lu amul modèle te ku mu bëgg a teg lor ni man ni mele ci man noonu la mele ci yéen de kenn mënu laa plaideel te bu la xasee teg lor ga kenn ci ñun manula fexe ba mu génn ba mu génn ci loolu moom lu ko soob moom borom bi ah bés bu ma fi toppee leneen nag bàyyi ko fi mooy man maa ngi ci cànku tegu leer nañ inni dëgg-dëgg man amantu bi rabbikum gëm naa seen borom mii sama borom fasma'un kon nag dégg leen sama wax jiite ngeen topp ma waay hein gaa yi ba mu defee loolu la waay dañ koo xaañi xeer comme niñ def or wa waaw ah, or moom lañ ko dóor a xeej kee moom ay xeer lañ ko dóor moo tax fa moomu gars yi dañ koo raj ma waaw parce que il dérange suñu loi yi na ku wax lu mel nii ñu teg ko daal di koy raj mu bam dee bam faatu wal iyaazu billah waaye ba mu génnee àddina suñu borom lan la qiila jan na laa ñu ne ko duggal aljana direct waaw naka la bakkan ba rot xiila udxulil janna ñu ne ko yow duggal aljana voilà udxulil janna duggal aljana yaa ngi sa aljana tey lay tàmbali waaw mooy barzax mais barzax googu lañuy utal tiwo comme li alayhi salaam wax loo xam ne moo koy branché direct ca aljana yam war a dem waaw mu nekk fii ci barzax waaye bërëb bee tudd barzax waaye dëgg dëgg li muy yëg nitu aljana la allahu akbar waaw ñu nit yal nañu buur yàlla bënnal tiw fii ñu ne ci àddina boo xam ne ci xéewalu aljana ya lay jóge mooy ñu nekk ci aljana di ko dund léegi fii ci suñu xol yeeg suñu lépp waaw kooku nag dootul xamati es yi dootu ko xam stress gaa yooyu ñoomin stress ak waaw façon yooyu yépp nit ku dootu ko xam moo tax ngan di nag too dal gaa jàpp ni ci mais ça va il ndeke du c'est pas tenace moom xol bee xol bee di àjjana rek waaw ngërëmu yàlla ji mu am moo tax yeneen fëqul bëtam waaw waaw moom yooyu yépp dara fëqu ci bëtam kenn ginu ko neexu dund waa jooju huwa ala taxta adimi sama wa huwa fil li anna qalbu qalbuhu fii jannati naim xolam mu ngi aljana ah. waaw te nag loolu la yonent ma lay saar saam ne ida saluxa saluxal jasadu kullu wa ida fasada fasadal jasadu kullu ah yëgu ngeen wal qalb yéen nit ñi loolu noonu moom la bu baaxee lépp yëwén bu yàqoo lépp yàqu mooy leen al mooy xol léegi bu ne aljana kay mooy leneen laa ngi aljana la ne ca wet ga doo ko yëg waaw léegi kon suñu boroom ba mu gi malaaka na ko duggal aljana xaala ndeysaan yaa layta qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukramin waaw ah, est-ce que malgré tout ça mu génn àddina mais di mébét ba léegi naan aka neexoon ay ñoñam mooy fàtte nit ku baax lii la yow sa muccu bopp kese taxul ñuy wax nit ku baax dangay xalaat man nan laa mën a boolee bu ma yàlla may mucc alhamdulilah waaye pas man kese ak tamit sama petite famille déedéet nan laa yërmande ji ma ne àddina bi wërngal kàpp ñu xam ci li ma ne ba tax loolu tax ñu nekk ci biir ñu gëm wommatul seen boroom moo tax mu ne yaa te qawmi ya'lamuuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin ak a neexoon samay ñooñ xam ci xéewal yi ma nekk allah xéewal yooyu bi ci gën a bi maa xafara li rabbi jéggal na ma lépp loo xam ne mas naa ko def ci ay tooñ wala ay rëcc rëcc wa ja'alani mu boole ma minal mukramina ci ñi nga xam ne moom moo leen subhaanahu wa allah ja'alana allah mimman minal mukramin wa minal maghfurin lahum dhunubahum amin yonent mi alei saatu salaam nag ne Urwa mi moo kiiwa niroo waaw mooy saaxibu yaasin allahu akbar allahu akbar moo tax en fait dafa bokk ci am nga yonent mi alei saatu salaam mooy yi ngay dégg ci mbaax ñu koy wax ci yeneen yonent yi jiitu woon yépp ak yi jiitu woon ak seeni ñoñ nañ meloon ak yooyu suñu boroom dafa def lu raw loolu mu defal ko ko ci xeetam si <laughs> moo tax ñuy nettali naan kii euh, euh, nu mu tudd waxuma la sax kii nu mu tudd waaye euh, ay xeetam ñoom mais yonent boobu la ko daloon ci ay nattu lu xaw a mel noonu soit da gis yonent ma lay sar moom de toute façon yooyu dund na ko lu ëpp loolu fuuf waaye da ngay gis ci xeetam ku dund lu niroog loolu allahu akbar waaw moo tax Abu Idris al-Xawlaani yi dañuy nettali naan moom ba bo bo moom dañ ko mësoon dugal ci taal comme niñ dugaloon Seydina Ibrahim alayhi salaatu salaam waaw waaye mbir mi comme nam meloon foofa yaa naaru kuunii bardan wa salaamaa safara si dafa nekkoon ci moom Abu Idris al-Xawlaani radiyallahu anhu muxadram la woon muxadram la woon mooy fekk woon yonent mi aleyhi salaatu salaam tuuboon na sax waaye jotu koo gis voilà sànni woon nañ ko ci taal mbir mi loru ko benn yoon ñu ne ba ko ba xabaar bi dikkalee Seyna Abu Bakar dafa sant yàlla fekk foofu moo ne woon xalifa dafa sant yàlla ne bi buur yàlla dëppalee mu def fekke loo xamante ne ni ku mel ni Seyna Ibrahim karaama gu rëy googu mu'jiza gu rëy googu suñu borom defaloon Seydina Ibrahim alayhi salaatu salaam bañ ko sànnee ca biir safara sa tat wàññiwu ko dara mu defal ko kenn ci mu defal ko karaama loolu nekkoon mu'jiza Seydina Ibrahim ndax yonent la alayhi salaatu salaam mu def ko mu nekk karaama ngir kenn ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom def moom as-Siddiq siddiqul ummati fekke loolu mooy mu xew ci jamonoom bi mu nee xalifa Allahu akbar Allahu akbar waaw léegi benn ngoog beneen bi mooy bi Urwa Seydina Urwa ibn Mas'ud voilà yeneen time ale saat saam nee xabaaram mi moom dinaa mel ni waa waayu Yaasin nga lool la mooy ittabi'u al rasul ñee mursali ndax mi bari lañoon topp leen yonent bi te topp yonent bi sallallahu mooy topp nga ñu ci des ñépp waaw gaa yi daal di koy faat kon noonu la génn àddina léegi nga ne euh, est-ce que man nga maa defal sa taxrij bi insha allah parce que lii am na solo waaye disk ce que dëgër na ñu ne la imaam Muusa ibn Uqba rahmatullah alayhi eh, daal dinay tudd xadiis bii indi na ko moom soloo na ko ci boo demee ci Dalaa'ilu Nubuwwa bu imaam al-Bayhaqi radiyallahu ta'ala anhu boobu daal dina ko fay indi seydna imaam al bayhaqi indi na ko foofu ah moom nag dane boobu moom nag ci riwaayam dane après aju seydna abu bakar la mooy ci at mi ci tegu fekk yonent ma lay saa saa ko yebal mooy imaam alxaafiz ibn kathir dane wa hada ba'id waaw dane lii moom lu lu sori la quoi waaw mu ne wax saxiixu anna daalika qabla xajjati abi bakr kama dakarahu ibn isxaaq a a'lam mu ne li dëgër mooy ne faatu koor wa nii avant avant ajug seyna abu bakar gi la mooy fii nii ko imaam ibn isxaaq waxe bi mu jógee Ji'irraana di ñibbi la ginnaaw lan lan moo fi am yépp fatxu Makka am na fi Xunayn am na fi Awtaas am na fi xisaaru Taayif am na fi léegi séddale màng ma Ji'irraana am na umratul Ji'irraana am na ba dellu mu ne loolu imaam ni saak wax noonu la voilà léegi xadiis bi imaam alxaakim it daal dina koy solo ci almustadrak imaam at yi solo na ko ci taariixam na ko noon imaam ibn Sa'd dina ko ci at wax nañ la sànk ne imaam al-Bayhaqi dina ko ci Dalaa'ilun Nubuwwa ci yoonu imaam Muusa ibn Uqba rahmatullah alayhi imaam al-Haythami indi ko ci Majma'u Zawaa'id euh, foofu nag dane yonent mi alayhi salaatu salaam dane mathalu Urwa mathalu Urwata dane expression yim utilisé mi Ibn Mas'ud mooy misaalu radiyallahu anhu saaxibu yaasin ka nekk ci yaasin te wax ko sànq moom de dafa woo ay ñoñam ci yàlla faqataluhu ñu faat ko voilà ci xadiisu urwat ibn zubayr yi voilà wa mu ko ci majma mu ne rawaahu at-tabaraani mu ne imaam at de soloo na ko ah mu ne war wuy yaani zuhri bi nahwi jële nañ tamit soloo nañu ci imaam az-zuhri lu mel nii mu ne wa kilahuma mursal ñaari xadis yi yépp nag dañoo mursal mooy bi imaam at-Tabarani bi ak bi jaar ci imaam az-Zuhri mu ne wa isnaaduhuma xasan sanadam seen sanad ñoom ñaar yu xasan la kon ci noonu la seydina Urwatu ibn Mas'ud génn àddina dab yonent bi aleyhi salaatu salaam laata muy agsi Medina bi mu jógee Ji'irraana ah yonent bi aleyhi salaatu salaam xamal na ko mu tuub ne ko damay woowi samay ñoon mu ne ko boolen di woo lay faat mu jàpp na dina baax mu dem gaa yi ko waaye seede bi yonent ma lay sarsam def ci moom rafet na taaru na ta ta ta taar waay ma mathaluhu ka mathali saahibi yaasin daa qawmahu ila allahi fa qatalahum kii misaalu mooy misaalu boroom yaa waa ji ne ci yaasin rek dañu dafa woo ay ñoñam ci yàlla fa qataluhu ñu faat kon kon mooy seydina Urwa ibn Mas'ud ibnu Mu'attib as-Saqafi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu ah incha allah nag cette fois-ci ça sera le bon incha allah mooy nag bii di ñëw <laughs> ah ñu war a dugg nag ci njàngat yi ah imaam Ibn al-Qayyim ci Zaad insha allah zaadul maad fi hadi xayril ibaad wax nañ la dañuy tënk li mu wax ah. parce que euh, yaatal na bu baax comme kama huwa daydan comme ni nga xam ne noonu lañ ko xame waaye insha allah nag ci jotaay bii di ñëw nag la ñu ciy dugg waaw foog naa laa laa c'est bon def nañu lépp dab dabaatal nañ li nga xam ne moo naroon rëcc walillahi alhamdu wal naru woon sax waaye fañ ko naroon a waxee dañ mooy dañ ko doon wax après mooy loo xam ne comme que avant muy dugg Medina la muy agsi moo tax euh, fii la gënoon a dinañ ko gisaat ci bu ñuy gis délégation waa Thaqif ci neuvième année bi insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala alihi wa saxbihi ajmaciin subxaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala almursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin